asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ngeen jéggal ma de taxawaay bi moom audu billah bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd alhamdulillahi muid aljami wal ayab wa mubidi lumam wal ajnab wa jaami nnaasi liyawmin laa rayba fiihi inna allaha laa yaxlifu lmiicaad wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah wala nidda wala mudaadda lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu almufaddal ala jamii alcibaad salla allahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi tanaadi wa sallama taslima amma ba'du أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله واشكروه على ما أنعم به وفكروا في أمركم ماذا عملتم في شهركم الكريم فإنه كان ضيفا كريما إذ ارتحل عنكم وسيكون شاهدا عليكم أو لكم عند ربكم بما أودعتموه من الأعمال وابتدروا إليها أيها المسلمون ila saalihi al amali waltawbati ila allah walistigfar wa laalla dalika yajburu ma xasala min altafrit walihmal laqad kanat ayaamu hada alchahri alkarimi mamuratan bilsiyaami walfikri walquran waddikri wa layaalihi muniratan alsalatu wassalaamu ala sayidi alwujudi sayidi albashari waljinni fi lsalati walqiyaami wa ahwali almuttaqina kuntum qad qad qubtum biha ala ma yanbaxi wa yuraam fa madat tilka al ayaamu al xurar wa tilka al layaali al durar ka saatin min nahaar yaa asafan ala tilka al layaali wal ayaam laqad madat aw faata wa faata shahruna sirran siraan wa kaana kasiirun min kasiirun minha fi tafriit mudaan fa nasalu llah taala an yaxlifa alayna ma mada minha wa an yubarika lana fi saayina ويختم لنا بالعفو والغفران والقبول والعتق من النار وبلوغ المأمول وأن يعيد أمثاله علينا في خير وأمن وإيمان الله الله عباد الله يبو من الإله ربكم تقبل الأعمال وجبرها والفوز بالغفران ومن إخوانكم الصفح والعفو فإن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه fa innahu yajma'u bayna alxawfi walrajaa waltawbati walsabr inna lixlaasahu wa qasdullahi subhanahu wa muraqabatahu fi jami alxarakaati walsakanaati rasaqana allahu iyaahu wa huwa alsidqu fi alqabuli walamal waladlu fi alrida walgalab summa inna almumina yajcalu almawta nasba aynayhi wa yaxuudu fi alfikri waddikri faqad qaala fi tanzilihi jalla wa ala الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتؤطي من عرمك وقال عليه السلام أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila alhamdulillahi ghaffari dhunubi wa sattari aluyub allami alghuyub wa muqallib alqulub العزيز الجبار المتكبر القهار مجري الفلك الدوار ومسخر الليل والنهار mursili riyaahi fi wal amtaar bi ni'matihi tatimu saalihaat wa huwa allazi ahsana tadbirahu alkaa'inaat wa xalaqa al ardina wassamaawaat wa anzala almaa min almu'siraat wa ansha wa ansha alhabba wannabaat wa qadara arzaaqa wal aqwaat wa asaaba ala al a'maali saalihaat yunazzilu alghaysa min ba'di maa qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa alwaliyyu alhamiid ala arshi stawaa wa ala almulki ihtawaa wa lahu alasmaa'u alhusnaa wa sifaatu alulaa summa afdalu salawaatihi wa aska taslimaatihi ala rasuli rahmatil muhdaat sayyidil xadri wal buddaat afdal rusuli akrami ashrafil xalaa'iq assawaabiqi wal lawaaxiq anzala alayhi kitaabahu alxakiim wa sharaha bihi diinahu alqawiim wa huwa wa hadaa bihi assiraata almustaqiim wa xassahu bishafaa'ati alkubraa bayna xaassatihi alculyaa wa ba'du ayyuha annaasu inna fadla alciidi liman faaza bi xufraani dunuubihi wa qabuli sawmihi wa salaatihi wa zakatihi laa liman tazahara bi jamili siyaabihi wa bahjati hayhatihi waqtu salaati alfitri ma bayna tuluui shamsi kama taarifuuna ila zawaliha yaani alsalaat wa yustahabu taxiruha qalilan li tafriqi sadaqati qablaha wa dalika sunnatu rasulillahi sal allahu taala alayhi wa sallama yaxruju almukallafu wa yaxudu fi takbiri ila xiini salaati taqul allahu akbar allahu akbar aw yazid allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ila an yadxula al imamu fi solaati wa dalika bada an yaxtasila fi manzilihi wa yetazayana bi xusni malabisih wa yetatayaba kama fi ljumati waljadidu ahabu fi lciidi wa in lam yakun abyada aksa aljumuati yaxruju min tariqin wa yarjihu ila oxra min oxra wa dalika sunnatu rasul alayhi salatu wasalaam in lam yashuqa alayhi wa tubu ilallahi jamian ayuha almuminuna laallakum tuflihun allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ayuha annaasu inna almawla azza wa jalla jaala shahra alsiyaami shahra albarakati walfadli shahra almaghfirati walziyaada summa qaala subhanahu wa an laysa lilinsani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yuraa wa jaala asaasa alamali alilma wa samaratu alilmi fi alamali wa shartul qabuli fi l amali al ixlaas wa imaadul amri taqwa yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum amalakum wa yaxfir lakum zunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa fi l axari inna fi ljannati baaban laa yadxulu minhu illa ahlu siyaami jaalana allahu minhum wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu an siyaati allahu akbar kabira walhamdulilahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila wa yajibu ala almuslimi an yajtahida fihi xususan fi duaai wa tawba wa silati rahim wa islaahi dati albayni wa tazawuri wa idxaali sururi fi qulubi almuminina wa safxi wa talabi alafwi min alixwani wa muraati alxuquqi siyama xuquq alwalidayni wa wassayna alinsana biwalidihi xusnan xamalathu ummuhu karhan wa wadaathu karha wa xamluhu wa fisaaluhu salaasuna saharan ila axiri alaya summa xuquuq al jiiraani wal aqaaribi wal awlaadi wa uli lamri yaa ayyuha allazina amanu atiu llah wa atiu rasulahu uli lamri minkum summa al ixwaani wal ajaanib wa kada xuquuqul waqti fal xuquuqu tutilu lbaqaa fi lxisaab allahuma inna nashhadu an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika lak anta al ahadu alfardu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad subhanaka allahuma wa bihamdika عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك حسن الخاتمة والنجاة من كل ما نخاف أو نأباه نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المسير allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidil wujudi sayyidil wasfi al masrif sayyidil basir ash-shafi fil mahshar muhammad ibn abdillah wa ala wa sahbihi ajma'in kon mbokki jullit yi ngeen jéggal ma bu baax damaa taxaw de li ko daan defee rek di te ndax fàttaliku moo gën ci jullit benn jataay bu mu toog delloo si xelam ak xolam ci yàlla ak ci ëllëgam jaar-jaar yi muy war a jaar dana far lu bari ci ay bàkkaar dana gën a jegeel nit ki yàlla loo tax mu gën ko ragal gën koo sant ci lim ko xéewale julli gi nag julli gi ayit muy kori muy tabaski bu ci nekk sunna su war la maanaam sunna suñu feddali la ci képp koo xam ne ajjuma war julli juma war na la xam ngeen ko képp koo xam ne julli gi dikk na fekk yilimaan ji julli ba noppi sopp nañu mu julli ko moo xam ci béréb bi la wala mu dem ba këram waxtu wi maanaam julli gi day dem ba digg bëccëg waxtu woo ko fi mënee rek nga julli ko jigéen nag bu génnee jëm ci bërëb bi ñuy jullee tere nañu mu sol yére yu rafet yuy xëcc bëti nit ñi di ko seet te du xeeñ lij ko lañ tere nañ ko ko sopp nañu nag boo jëm si ci julli gi boo soriwul lool nga dox ak say tànk ndax jéego yi ngay jéggi bu ci nekk tuyaaba la juñ lay bindal di ci far ay bàkkaar te jéego yi si ngay dëgg daf lay seede yowmal xiyaam ni ñu ko faral di waxe rek léegi sopp nañu buñ jullee ba noppi boo amee loo lekk di sàqame nga yéey gura walla gerte wala lu woyof wuuteeg jullik iidu tabaski gi nga xam ne dañoo sopp nga jàpp kenn du ko tuddee koor ndax woor bisu iid dafa xaraam da ngay jàpp ba ñu rendi xar mi nga njëkk a mos ci res sopp nañ ko sallallahu taala alayhi wa sallam def ko daawoon def julli gi nag li ngeen ko xamee rek amul nodd amul xam amul woote kenn du woote sax ñu ko defee rek ñu nag sopp nañu rek ci kabaru armal bi rek nga yëkkati say loxo yi ci des allahu akbar yi ci des yépp doo yëkkati sa loxo kenn du naafile ci gannaawam kenn du naafile lu ko jiitu wala boo nga dem ba sa kër jullit it gi nag ci ñëpp la rafet ci ñëpp lañ ko sopp ñii sunna si feddali ko la ci ñoom mooy ñi jumaa war ñi jumaa warul sopp nañ ko ci ñoom ndax daf leen di jox tuyaaba rasulullah sallallahu alayhi julli maanaam asakay dog te mooy muurum koor moom sunna su dëgër la suñu feddali soo xam ne nee ñu waxtu woo xamee ne dafa goo ko rek dañuy aj sa koor du yéeg faru yu sell ya nekk fa ñuy nangoo jëf yee du fa yéeg dañ koy aj ba ba nga koy génne bu fekkee nag mën nga koo génne yéexe ko bañ julli ba noppi wala ba mu gën a yàgg def nga lu ñu sib loo xam ne daañu la ko bindal boo ko mënul nag at mépp foo ko ci génnee rek foo ko ci mënee rek nga génne ko baax na boo ko amul nga leb nee ñu sax boo amee ñaari mbubb nga jaay mel ni mi boo amee nag ku la lebal a tax ñuy wax boo ko dee génnee li nga xam ne moo ëpp ci li ñuy dundee ci réew mi ca nga koy natte boo ko seetee la muy jar ci xaalis nga joxe ko baax na da ko génneel nag képp koo xam ne ak dundam yow la war ci yoon niki sa ndey sa baay bu ñu yorul sa soxna bu amul sa ay doom sa soxna bu amee moo ko war a génneel boppam waaye ñoo ñëpp it kooku ci génneel ak keneen ku mu doon koo ko génneel rek baax na sopp nañu nag bu fajar saqee rek bala ñuy julli ji nga génne ko jox ko miski miskin yi dagan na nga génne muuru koor lu jiitu bisu julli bi benn bis walla ñaar wa mu tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu lépp lu ngeen def nag te yàlla tax ak lu mu mën a doon ci xeeti jaamu yàlla yi suñu boroom du ko neenal du ko wacc du ko fàtte bind na ko te dina la ko fay koor nag tàggat sa bakkan sellal sa ay jikko képp koo xam ne joxe nga xaqam nam mu ware war na ci yow maanaam moom lañ la sant te moom mooy njëriñ li nga xam ne dana la ko defal day faj jàngoroy xol yi te day not seytaane seytaane bànneex ak bakkan bakkan mooy noon bi gën a bon shaair bi dafa ne te waqa nafsaka laa taman xawaa ilaha fa nafsu axbasu min sittina min sabina seytaana wattal sa bakkan na nga wattu ay ngaañam fu ban la la jëmee benn bakkan moo yées juróom-ñaar fukki seytaane ndax bakkan noonu yàlla la noonu borom bi la kon nag naa ne li ci amoon solo mooy ni ko waxee li ñu wax rek nit ki na rafetal jëflanteem ak nit ñi la muy fas ci nit ñi ak li mu leen yéene ndax diine daal li ci am solo gannaaw jàmm bi mooy jikko ju rafet ndax lislaam diine jikko la ba mu daataan nekk diine maanaam fatax li ñuy wax conquête ci zuruf yoo xam ne mu xas la muñ a ngi ci koor ñu xam ne noonu la waxee rek ne julli mboolem xeeti jàmm jaamu yàlla yépp ngi ci biir te muñ mooy genn wàllu ngëm kon ku muñul genn wàllu ngëm rek nga dese loo góorgóorlu góor yow yow loolu yonente bi sallallahu alayhi moo ko wax moo feede nit ki bu wooree war na xalaat wéet di xalaat ndax mu mën a wattandiku yu bari koor gi war may koor gi du jóg ci xelam mu di ko sàmmonte di saxoo tuub ci mboolem mbir yi innamal mu'minuuna lazina idaa zukira llaahu wajilat quluubuhum wa idaa tuliyat alayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wa alaa rabbihim yatawakkaluuna waxtaan nañ ko ay yoon suñu borom dafa xamle foofu ñu gëm dëgg mooy ñi nga xam ne bu ñu tuddee yàlla rek wala ñu waxtaan waxtaanu yàlla seen xol yi tiit ndax màgg gi suñu borom màgg ci seen xol ak ni koy yëgee tiit gi ñuy tiit buur bu doy na yàlla li mu leen sant te ñu xam ne mënuñu koo defe na mu waree li mu leen tere lépp te mënuñoo bàyyi lépp li ci seen kanam loolu lépp day dal di ñëw ci seen xel bu ñu tuddee yàlla rek waxtu bu ñu jàngee alquran it nga xam diisaayu alxuraan nga xam ne bu ñu ko wàcce woon ci montagne bi gën a dëgër mu dal di mokk ba nooy nit kiit bu koy jàng na mu gën a teewloo na mu gën a guddale xalaatam na mu gën a xóotale na mu gën a ragal yàlla barke bu bi di wàcc moom barke boobu ak kattan googu nga xam ne moo doj wi mooy fóot xolu nit ki ba fóot ay cëram nga xam ne day yëg yàlla ci xolam yëg ko ci xelam yëg ko ci ay cëram yëg ko ci lépp ba nga xam ne lu mu gis xelam dem ci yàlla kooku mooy wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan ñu wakkil seen mbir yëpp seen borom du tee nag ñuy sabablu ndax moom la yàlla santaane waaye bul fàtte ne loo sabablu sabablu bu ci yàlla andul du sotti boo sabablu wurit bu ci yàlla andee mu sotti sabablu bi nag farata la tax suñu borom dafa def ay sabab aj ko ci la nga xam ne moom la sabab di indi kon noo ngi ñaan suñu borom jéggal ñun ñëpp nangu suñu koor nangu suñu julli ñu balante xaq ngeen jéggal nu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngeen tàllal loxo yi ngeen tàllal loxo yi sëriñ bi baax a baax ci jàpp nga jàpp mbooloo mi ay ndaw lañ loo xam tamit islam ni bëgg di ko di ko xenj di xool fu yaakaar ne leen amee ñun ñu jàpp yoon woo kon moo waral suñu jataay ak suñu siyaar yi ñu jëg lu baax a baax léeg-léegi tamit dañ lay jëw waaye jëw gi tamit jëw tuyaaba rek la mooy lépp lu yaakaar baax lañ fa dem ne siyaare su fa demee siyaare tamit dañu as kursi mu ndaxal fi ñëwee ndax yow lañ jagle woon jëwriñ mbooloo mi kenn rahmaan suñu maam moom moom naag kii nii bari ba tubaab rek lañ fa def ngir ñu xam ne ñuy dox ndax dañoo bëgg dañoo xam ne lu baax la ñu yëkkati moom la ñuy dox kon sax nañu leen baax a baax te di gën a gërëm gannaaw bu ñu bëggee tamit moom mbooloo mi ni ñu ko gisee woon defoo tamit lépp loo xam ne ñu ci dugg ak di ko yëg di ko di ko dox tamit bu njëkk a dugg si sa nopp nga nga defal say ñaan ba waxtu boo xam ne loolu mën na jàll ci loolu sax boo xam ne ñu ngi doon baax man jot naa ànd si sa yàlla yàlla yokk leeram comme digal nu ko moom tamit la moo leen incha allah bu ñu ñëwaat tamit mu yeesalaat tamit am picc moo xam daal soppi si sàmba yëpp na ci nekk. bu fa nekkee tamit tabax fa jàkka joo ni danañ fa danañ fa nekk di jaamu yàlla waaye la war a muy daara mi def muy internat boo xam ne soppi si sàmba yi noo koy tabax seenu ñax ñu ko tabax seenu ñax tamit. daal jël ay jàngalekat yoo xam ne dafay jàngale soppi di leen fay doom ji di jàng fay dara ndax loolu bokk na ni naa la bi jox ci daara bi laa ni gën a si xam-xam la bëgg daan ko dundal kon lii li suñu war a njëkk doon doon si jubluwaay rek mooy nañ tabax jëmm jataay boo xam ne lay doon doom julli fi jàngee ñun nañu wut suñu ñàkk bopp di warlu ña fa jàng leen li xam ne leen ko fay loolu tamit moom doon suñu bëgg ba léegi ba léegi ñu ngi koy ñaan gis bañ ko daan defar tamit muy cant googu tamit moom bawuñu ko sax ndax wax ko ñu koy cant waaye moom doo waxtaanaan xam ne di def si cant la di yàq ay alal ji bari bari si kon lañu la tax na sos mbooloo mi muy daara jooju nañ gaaw ñaan barab boobu di laaj laaj lu ñu am fondement ko ci te lu am di sa def nag ba këram yi àgg moo tax ñu noon ren kat bis boobu nañ leen nañ leen ko xombani ba ba xam barab baax ñor tamit nu woo la ci bon jàppale mu dem bon jàppale wu tamit lu la ñu am def rek bañ koo yàkkamti ndax fondement loo xam ni waxtu boobu jógoon a junni junni at tamit téew ma ko defa def fondement bu dëgër yaakaar na mën naa fekk ci téew yi bari bari si bàmmeel kon mooy mooy bëgg-bëgg mbooloo mi ndax nin nin nin suñu borom tàggatee ak suñu sàmba yi ni mu nu defee ci ñun ak taalibe bi ak bëgg lu baax dañoo ñaan yàlla mën naa am suñu njaboot mel waaye mën naa tamit suñu njaboot njaboot fëkk leen ba li nga bëgg ñu ñëw jaar sama yoon waaye fekk ne tabax nga loo xam tamit bu sa njaboot baaxee baax na bu baaxul tamit teewul lu baax la fekk tamit waaw moo tax tamit bëgg nañ nga fàggul ci loo xam tamit yaa ba yoo xam ne moom dàkk bu faw ndax ginnaaw jëf yi tamit léeg-léeg ni am rëcc yoo xam ne rëcc kon war ñoo def loo xam ni fondement bu dëgër dëgër la muy tamit daara jooju moom bëgg-bëgg mbooloo mi la sa teg nañ ko sa loxo sa yaakaar nañ tamit ndax ginnaaw sëñ Saliou na incha allah moom bëgg na ko kon lu mot li nga ji muy wax sëñ Saliou jooju tamit am nañu yéen daal doomu jullit di jàng te ña fa jàng ñun du leen di fay te ñoom duñ fay dara da jëfale dara joo xam ne dana méngoo ak jamono ba benn dongo du sonn tumuranke te ñun wut suñu ñàkk di di ko def ndax si naa war neewoon na képp lu lu lu gën kon ñaan na si baax a baax te rafet nañ suñu jot baax a baax te itam te mbooloo mi ne mu dolli sa cofeel si yow dolli bëgg na bëgg tamit sell lañ ñaanal sa fan yu suñu borom guddal ko lool ba mu doon kéem daan ndax euh, li nu jariñ de ñun xam nañ ko baax a baax a baax ndax sunu sang ñun mbooloo mi fu ñu toll tamit sang mbaax tamit la ñu waxtaanee rek suñu toll suñu mbaax tamit la ñu waxtaan képp ku dem tamit bu ne suñu suñu mën taxaw ñëwee tamit dañu ubbi bunt yëpp moom laa di moom moom seen place kon loolu lépp tamit yaa eh, eh, da nga koo may kon tamit sag baax la saf baax a baax a baax di la gërëm xanaa ni kàddu gi di maanaam dañu ko waaye li ñuy def daal yàlla na yàlla may fan yu gudd. ba li nga am yéen liggéey ko suñu tubaab su ma defee loo xam ne naa kawe si njort da nga yàgg fi lool lool. kon lu may kàddu mu xam mooy dëgg la kon ma jot ko salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf ñoo ngi dolli ko dolli ko ànd mbégte rek ci yéen. di dolli ko ànd yëg si xol bu sedd ci yéen. di dolli ko ànd cant bu rëy ci yéen. waxuma la sax ñu leen sant waaye dañ leen di sant suñu borom bu baax a baax sant sëriñ bi leen sant sëriñ Samba yi mm-hmm. leen doon leen sant yi di cant bu ma sëkk bu gën féetewul kaw mm-hmm. ndax lii ngeen def loolu mm-hmm. day tawfeex rek loolu yàlla li ñu ko am tawfeex moom mooy loo xam ne suñu borom moo def ci coobaram sañ-sañam. Euh, ci euh, mu ci kàttan ci kàttan. te mu ko defal ñëwul tinu. da nga ko xool gis ko ci boppam rek. loolu moo leen daal. ñu euh, bëgg baax. bëgg sëñ Samba yi teel rek tax. nekk seen i xol. ngeen feeñal ko ni ngeen koy feeñalee di ko dund. loolu ku ne day daal di xam li tax ngeen leen leen ko may. ndax sëñ Samba ku ne xam na ne. ci yàlla rek la doon la doon dund. moom ci loo doon xeet nit ñi ñu dund ci. loolu nag kon dañuy daal i xam ne loolu lañ ko may. loolu nag alhamdulilah rabbil sant rek ci waat. sant bu baax. di gërëm bu baax di bu baax a baax. dafa fekk di gën di dolli ko di gën di yaatu. Eh, ànd ak ndimbal yàlla nag. ànd sàmm suñu borom ndax fi ñu toll. Eh, toll fii fii ngeen fii ñi ngeen def. fii ngeen toll la gën a. waxtu ci wax na ci waxtu wu ne. ndax dund gi gépp waxtu wax la la ci la ci la ci lay la ci gën dund ga mooy mooy nit jaam ni bis bu ko yàlla ci boppam xeer ko ci lu baax booba loolu mooy mooy mooy ngeen ci mooy ngeen ci dundam doonte sax yàgg ci sabab ba waaye lu mu yàgg-yàgg bis ko ci boppam xeer ko rek loolu loolu taw fa waaye fii ngeen ko defee di jóg rek yàlla xiir leen ay ndaw yàlla xiir leen ci ci boppam xiir leen ci lu baax ba yàlla defal may leen tawfeex ngeen daje sëñ wane sëñ mi nga xam ne rek moom moo ci la moo moo xalaatam moo moo doon waxtaanam xam xam ne bu dégg ci di ci ba jeex ci tàkk ku ne xam ko ci loolu kon li la leen may loolu xam ne ku ku leen kuñ ne buñ ne soppi sëñ Samba danañ xam leen ko may kon bëgg lu baax rek kon nag sant yàlla bu baax a baax a baax te gën cee góor góor man sama bopp itam moom ngeen xam ne rek cofel googu ala kulli noo ko bokk. boobu mm-hmm. noo ko bokk. Mm-hmm. wala réew yi itam mm-hmm. alhamdulilah noo ko bokk. maa ngi leen koy gën a dëgëral waxtu bu nekk maa ngi leen di gën a dëgëral di gën a sax fas yéene leen ko sàmmal. fas yéene ko ànd ak yéen itam. waaw di leen ñaanal itam. di baax waaw waaw li taw bi di gën di dolli ko. yàlla suñu moom sàmm leen aar leen jàmm ko lu gudd waaw nag kattan boo xam lii leen lii gën a gën a moom lépp tawfeex ji rek la tawfeex jooju di gën a yaatu di gën a sax yàlla boole na ndimbalam gën a am gër gën a am kattan ñu nekk ci lii ngeen nekk ñu liggéey boo xam ne eh, yëngatu moom moom moom moom am njëriñ njëriñ ci biir mu am njëriñ ci bitti am njëriñ tey moo am njëriñ am euh, dañ leen ñaanal rek euh, suñu doom saxal leen ci sàmm leen ci te sëriñ sëriñ Tuubaa ñu bool ñëpp euh, gàttal ñu ci wàmmatu ci waaw loolu rek loolu rek ci des mooy mooy mooy daal ñi nga ko waxee ci na ngeen ko daal defee di daje dundal seen i xol ci sopp ci sopp sëñ mm. ngeen dem ba si fii mm. ngeen am ci boobu xalaat mm. loolu dara niwu ci amul yaraa nga ci li weesu te li ci des itam yaakaar ju loolu ngeen yaakaar loolu ngeen suñu yaakaar yaakaar ju rëy da ngay dox rek dox na kon da ngeen dox ba toll foofu bëgg na gën a gën a dox wi gën a wér gën a yaatu gën a am njëriñ loolu moom wax rek la dara nekk ci la dina ci yéen baax a baax incha allahu la cee war ci kaw ci ndimbal li ngeen ko wax mm-hmm. lu mu ci man daan ko def waaw bu fekkoon te ne sax ay day day day day day ñaar kër ki ñett ba ci juróomi kër mm-hmm. am na dese koo naa xam fii ci dindi koo xam mën na nekk daa du jox mm-hmm. waaye nag ginnaaw dañu leen bëgg bu gën a yaatu loolu am na muy séntu mu yaakaar loo xam ne ci soow mi xëy na du du jox lijjanti ko eh, ñeen ci bàyyi xel yaakaar nañ kenn duñu lijjanti ko ci mën daañ ko loolu rek ngeen ngeen gën a góorgóorlu rek sant leen suñu borom bu baax a baax te gën a góorgóorlu rek moom nit ki bu moom moom fekk na moom nit ki moom lu muy lu lay jëkk ci la war a def yitte mooy jéem a xam yàlla boo ko xamee itam jé jé jé fas yéene suufu yoonu yàlla rek sax ci jàmm yàlla mm-hmm. loolu Mm-hmm. Eh, yoon bii ngeen sóobu. yoonu mm-hmm. eh, suñu yoonu yàlla. Mm-hmm. Eh, xëyoon tey ak yëpp ci biir mën kaw yoon bu léegi. kon daal di seetlu daal bu baax. bu baax nga xam ne yoon bii ngeen sóobu lépp xëy na xëy na yaa ngi njëriñ ngi yëpp nga ci kaw yoon bi lépp itam. ci bi waa adduna bi seen adduna bu ngeen ko ko bu ngeen wanee gannaaw loolu loolu lépp da du tax li la ci doon seen cër ngeen ñàkk ci dara ndax loolu suñu borom mën ko àndal mën ko àndal ci yërmandeem ci coobareem eh, ci ngëneelam loolu moom kon kenn ci la ci sa waat la nga la nit ñi waa adduna di sonn ci adduna tëluñu yàlla tëluñu àllaxira ba di ko wut ci adduna yéen bu ngeen sooboo ci woowu yàlla la la la ngeen leneen ci amee lépp suñu borom fu ngeen leen fekk leen mu nekk mu nekk loo xam ne mu lew lay doon lu mën a jëriñoo lay doon lu dagan lay doon lu barkeel lay waaw te du yàq ci jigéen leen tax a jóg dara li ngeen nekk loolu rek waaw soo bëggoon yàlla rek loolu sant na yàlla gën ci góorgóorlu bu baax baax a baax waaw ñu sant leen gërëm bu baax moom fas yéene sàmmal sama diggante ak bu baax a baax a baax waaw sëriñ Sam ba léegi benn bis boo xam ne sama damel ko tudd waaw alhamdulilah alhamdulilah gannaaw biñ ci ndokkeele suñu bopp ndokkeel leen ci ci daje bi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonant bi alayhi salaatu wassalaam di sant ñu ñaari xar yi nga xam ne benn lanu muy sëñ Salih Mbacke mun Muntaqa xam ne amu ci kenn koo xam ne mat naa ci yow seede ndax suñu diggante yàlla def ko bu yàgg kenn ku ci nekk sama diggante ak moom ñëpp xam nañ ko sëñ Muntaqa xam bi mu nekkee doomi Cheikh Ahmadul Bachir waaye ji koy boppam ak melo boppam boole na moom bu yàgg muy koo xam ne ku ma naw la ku ma sopp la koo xam ne ku ma bëgg la itam gannaaw kon sopp naa ko naw naa ko bëgg naa ko ci ay meloom la ki jikkoom bëggam lu baax di it nit koo xam ne su borom daf koo def ci wommatekat yi nga xam ne dañuy xettali mbindeef fii loolu nekk ci moom boole nu du luy dañ day luy sax ba faw di yokk ba abadan xam-xamam it du lu kenn umpaliwu di lu bir àdduna bépp mu di njiit loo xam ni day leeral yoon wi xotti ko jaarale ci ñe salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi gannaaw nuyoo bi di leen seeral rek sama cant tàmbale ci e, maam Cheikh mii ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo di soppi Serigne Sam soppi sax xëy na discours ñoom Euh, duñ ci mën a ñàkk euh, xas ju réy waaye sëñ Saam ku bëgg yàlla bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg maam Cheikh da ko bëgg tey la tax ñi ngi leen di sant ñoom ñii nga xam ne ñoo jagleel seen bopp ne ñooy soppee Sëriñ Saam maa ngi leen di sant ci boole gi ñu mu boole seen bopp ndax wax dëgg yàlla lu sori ci man la sëñ Saam moo toll noonu ci man kon bu nit ñoo xam ne nit ci yàlla eh, ñu wëlbatiku di ay ndaw door a dugg rek eh, ci li ñu fi indi suñu borom dimbali leen ba ñu daal di teel a sóobu fas yéene nekk ci li nu fi ñooñu wax dëgg yàlla bu ma leen doon dégg it naa leen bëgg naa leen gërëm naa leen sant te yàlla tax waxumala nag moom ñu seen ñu seetal seen bopp boole ma ci seen bopp loolu wax dëgg yàlla rëy na ci man lool maa ngi di sant jant gu rëy goo xam ne yéemalu ma ko fenn gannaaw loolu eh, ci gàttal rek eh, lii nga xam ne tey moom fi dajale muy fab sunuy xel ak sunuy xol teewal fi sunu jëmm ngir sëriñ saam loolu rek dafa doy sëriñ saam li am solo ci nit ki mooy lu koy soññ jëmee ko ci yàlla sëriñ Saam waxuma sax nii nu def waaye kenn ku ne ci noonu bu xelam demee seen sëriñ Saam rek mu war ko doy soññ waxuma la nag nii ngeen ko defee boole nu ci ten bokk ci nag waaw man bokk ci te yàlla tax kon noo ngi sant ci jataay bi bu baax a baax a baax a baax ndax xam naa ne jataay bi jataay bu zikrullahi rek la loolu nag doy na kon dis dara desul gannaaw ci li nu xam ne moom lañ bëkk di ko wut muy tey jii li gën ci noonu tey ak li gën ci noonu ëllëg loolu euh, euh, jataay bi bokk na ci li nu koy may suñu jataay bi bokk na ci li nuy may loolu kon maanaam sant bu baax a a baax a baax ndax lépp itam tawfiix rek la yàlla suñ suñ suñ borom moo nu ko defal. ci barkeb Sëriñ Tuubaa. Eh, am na jëmi sëriñ Cham nag moom ñun ñëpp noo ci yem kenn ku ne la nga ca xam doy na sëkk kon jërul sax sëñ Cham mu ne surtout koo jàngale ndax ñëpp ñëpp ñëpp xam. su ko jàngale ñëpp a ko xam ñëpp ko xam kenn ku ne la nga ca xam man doy na la doy na doy na laa doy na la doy na la sëkk doy na laa jàpp kon euh, jekki nag di tas euh, mayu euh, yàlla la moom laa ci xam man jàpp naa ni la ci xam man nit koo xam ne itam yàlla may na ko may na ko may na ko baatin eh, baatin sax yàlla rek ko xam dafa am faw nu am nag lu nu ciy yëkk lu nu yàlla dimbalee a gën a góorgóorlu bu baax waaye waaxiru Serigne Cham rek dafa doy koo xam ne eh, bi ñu ko gisee kenn mësta gis ci moom luy niru matadi ci ba muy jàng ndax man am na koo xam ne ñoo bokkoon di jaara mu xam ko lool am na lu ma ci xamal booba ci laa xamee ne nit la koo xam ne biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis kenn mësta gis ci moom luy niru matadi nga teg sa bët ndax nit ki xelam ak bëtam la am mhm. nit koo xam ne dafa jug rekk jug nekk ci lañ ko nekk loo ci biir nag du doxe ak may gi ko yàlla may ndax koo xam ne yàlla daa jox xel moo xam ne amul ab koo xam ne eh, lu mu xool xët bu mu xool bu àggee mu mokkal ko xam nga loolu mayu yàlla rek la loolu mayu yàlla rek la wëlbatiku nag bi mu jógee nekk ci njub nekk ci lañ ko nekk loo te loola lépp di lu baax mu nekk ca bala ko mayam googu la muy jëkk def mooy jàng jàng mi ku ne xam na ne koo xam ne dangay ngay jàng te xët woo xool bu àgg nga mokkal ko loolu ko ba noppi nag bëgg la boppam jàng ku ne ku ne xam na ko ku ne xam na loolu Sëriñ Sam yàlla da koo may lii tax a am xam-xam ci saayir mu bëggal ko boppam nag sa kër fii ci boppam ci léppam sàkku xam-xam kooku xam nga ne xam-xamam wax dëgg yàlla mu ne su ko xam yàlla mi ko ko defal rek moo ko xam yàlla ko defal rek moo ko xam kon ba noppi nag la ca am solo nga xam ne mooy tax xam-xam am njariñ mooy nga jëmee ko ci yàlla jëmee ci jëmee sa bopp ci jéem a xam yàlla nga ba yàlla tawféex la nga gëm yàlla ba noppi nga jëmee sa bopp nag ci jéem koo xam ne su ko xam sax waaye nag tawféex suñu borom ak ak ak ak ak ak ak tànnam euh, fu ca jaam àgg moo ko la fa àggale waaye kon euh, Serigne Sam yàlla may na ko ci kooku wàll itam buy nit ko bëgg diine juddu ci diine bëggal ko boppam nekk ci di nit ku sell ci waaxiram ak baatinam boo lu ñuy def nee na ngeen toog ndigal li mooy ñu toog ñu ñëpp ak ànd dal rek na ku nekk jéem a téye boppam rek di sëñ Samba waaw ni ma ko waxee woon rek sëriñ Sam moom jarul ñu nekk fi di ci di ci wax ñun ñëpp xam kon li ma bëggoon ngeen bëgg ko ci man teewe jataay bi yàlla dafa dimbali nañu ca defal na defal nañu ko alhamdulilah bi may jóg nag ci jàkk ji la mu ndaw fekk ne ma sëriñ Moussa moo may woo muy sama kilifa loolu waaye dama xam ne ginnaaw maa ngi jëm ci sama kilifa xaw ma kañ laa fiy jóge te boo sañoon dana teew ci jataay bi moo tax ma jëndi ko sàcc jaarale fi euh, jataay bi moo jógee ci sëñ Moussa rek laa jënd. jërëjëf jërëjëf mu jéggal nag. bu ma sañoon noo koy bokk ba mu jeex tàkk. waaw. kon jërë ngeen jëf billahi min shaytan rajim la hawla wala quwwata min shaytan rajim la hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ta'ala ala sayyidina bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس بعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقظه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الى غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا جهلا إلا أزلته ولا شقاوة إلا محضتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا نصر من الله فرق قريب ñu suñu borom defal sutura àdduna ak àllaaxira mucc àdduna ak àllaaxira jàmm àdduna ak àllaaxira jafe àdduna ak àllaaxira xaaji fajoo suñu borom yàlla bu am xañ yoolu weer wi yàlla na ngeen ko nangul gën nag ci ngëb gi fu jàng suñu borom def suñu borom yàlla na ñu boole ci ñu la gën a jege yomal na ñu boole ci ñu gën a jege sa yonante bi yomal yàlla yàlla na nga musal ci pakk ak na nga taxaw biir ak bitim